a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim. wassalaatu wassalaamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil-'aalamiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'd. fayaquulu al-imaamu al-haafidu an-nawawiyyu rahimahullaahu ta'aalaa fi kitaabihi riyaadu s-saalihiin. min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saadisi wal xamsiin wa an Aa'ishata radiyallaahu ta'aalaa anhaa annahaa qaalat tuwuffiya rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa dir'uhu marhuunatun 'inda yahuudiyyin fi thalaathiina saa'an min sha'iir muttafaqun alayhi kon al-imaamu al-haafidu an-nawawiyyu rahimahullah mu ñuy indil xadiis boo xamante ne nii ci buntu bii ñu nekk wala ci garab gii ñu nekk. ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum eh, ci suñu jotaay bi ñu génn nag gisoon nañu muy wax bunt bi wax wala garab gi wax ci ngëneelu xiif banim jeexe xadiis sayna Abu Hurayra lañ gisoon muy xadiis cinq cent trois bim ne woon eh, wa an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala laqad ra'aytuni wa inni la axirru fiima bayna minbari rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ila hujrati Aisha tey nag ñu war a gis lan xadis bi ñu yëgle woon cinq cent quatre juróomi téeméer ak ñeent xadis numéro juróomi téeméer cinq cent ak ñeent mu ne wa an aishata mu koy jële ci suñu yaa aishata radiyallahu anha annaha qaalat mu ne nee tuufiya génn na àddina rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam te la nga xam ne mooy armure am mooy mbubb ko ngam ba mu doon sol buy dem ci xare yi marhuuna da ko joxe woon da ko ippata ko woon ko joxe woon à gage waaw jël ko jox ko kenn tay la voilà moom la wolof naan tay da ko tay woon inda yahudiyin ca ab yahudi ab juif boo xamante ne nii fii salaasiina <coughs> ci lan lan la joxe woon tay le waxoon nañ ko fi waxoon nañ la même bi ñuy jeexal xadiis bi xadiis bi tamit tuddoon nañ ko mooy yonent bi alayhi salaatu salaam li muy génn àddina daa fekk mbubb ko ngam da ko joxoon benn yahud bàyyi ko fa en gage garantie mu téye ko ngir moom mu jox ko ñam mu jox ko fii salaasiina sa'an ci trente sa'an waaw waaw trente sa'an la la lañ ko jox la ko yahuud bi jox min sha'ir ci orge waaw loolu ba nga ko joxee yonent bay saa saa bàyyi ko mbubb ko ngam ba muy génn àddina mbubb ko baa nga ca yahuud ba delloogu ko woon ngir récupérer jëlaat mbubb ko ngam mun a muttafaqun alayhi hadiis bi al imaamul Buxaari ak al imaamu Muslim rahmatullah alayhima ñoo ko solo léegi ñu ne la est-ce que kese ko solo ñu ne la déedéet bi seen sëriñ bi al imaamu Ahmad ibnu Muhammad solo na ko na ko noon al imaamu an-Nasaa'i al imaamu ibnu Maaja rahmatullahi al jamii al imaamu al Buxaari yu andi na ko ci bërëb yu bari mais tanta bii nii ndax yeneen yi yeneen yi danaa rek Rasulullah min yahuudiyyin ta'aaman bi nasi'atin a rahanahu dir'an par exemple kene jënd na ta'aman min yahudiyya dafa jënd am ñam jënd ko ci yahud ila ajalin ma'lum ci eh, app bu ñu xam waaw mais est ce loolu bi moo génn àddina daa fekkoon na mu fay koom dee ba récupérer dir'an bi hadiisu kii moo ko leeral riwaaye imaamu al-Bukhari ak sëriñam imam Ahmad ñoom ñoo ko leeral sinon bu dee riwaaye imam Muslim yi eh, yooyu dañ ne rek ishtara voilà ishtara yonent way saasaam de jënd na min yahudiin ta'aman ila ajal comme niñ wax sànq léegi euh, mu nekk dir'an lahu min hadid bubu euh, koŋ boo xam ne ci feer lay doon bubu koŋ comme ça boo demee ci xare yi xeej yeeg paaka yi ñuy jamaa teeg euh, flèche yi bu ko defee bu ci dalee mu daal di lay aar léegi al imaamul Buxaari rahimahullahu taala nan la ko solo Abdullah wax nañ leen dina ko ci bërëb yu bari li nga xam ne nag mooy kaddu yii nii nii yooyu mu ngi ñëw ci kitaabul jihaad wa siyar baabu maa qiila fii dir'in nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne haddathanaa Muhammad ibn Kathir al-imaam Abu Abdillah al-Bukhari mu ne nettal nañu suñu sëriñ di Muhammad ibn Kathir di Muhammad ibn Kathir al-Abdi Abu Abdillah al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala akhbaranaa Sufyaan mu nekk ñu nettali mooy Sufyaan di Sufyaan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri al-Kufi Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala an al-A'mash moo ko jëlee ci al-A'mash di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili mawlaahum al-Kuufi rahimahullahu ta'ala an Ibraahiim moo ko jëlee ci Ibraahiim ibn Yaziid ibn Qays ibn al-Aswad ibn Amr ibn Rabi'a mooy an-Naxa'i wax nañ ay mbiram daa jamono yële moo xaritam bi Ibraahiim ibn Yaziid al-Taymi kii Ibraahiim ibn Yaziid an-Naxa'i al-Kuufi rahimahullahu ta'ala an al-Aswad mu jëlee ko Eh, ci nijaayam ndax kii moo doon nijaayam bi Aswad ibn Yazid ibn Qays ibn Alqama ibn Salaman an-Naxa'i al-Kufi muxadram waaye fekk gi jotul a gis Yonent bi alayhi salaatu wa salaam an Aïcha mu jëloon ko ci sëriñam di Sayyidatuna Aïcha bint Abi Bakr as-Siddiq ibn Abi Quhafa radiyallahu ta'ala anil jami' annaha qaalat tuwuffiya rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa dir'uhu marhuunatun 'inda yahudiyyin bi thalaathiina saa'an min shaa'ir voilà mu ngi noonu <coughs> mu ne wa qaala Ya'la haddathana al-A'mash dir'un min hadid voilà mu ne loolu di leeral que ne loolee mu daldi di woon tayle joxe woon ko tegoon ko en gaz ngir yahud bi daal di koy jox ñam ba kera nga xam ne mooy ci lu ñu xam app bu ñu xam bu ko defee bu andil ko euh, delloo ko euh, salaasiina sha'ya trente sha'ya euh, saa xamoon nañ ko ah mu dum koor saa mooy arbaatu amdaad bi amdaad bi muddi nabi sallallahu alayhi waaw mooy mesure la ah ci muddu yonent bi saa saa ñeent comme muddum koor bu ñuy génn muurum koor waaw ñeent yi ci loxo ku diggu dóomu ngay tibb la ngay tibb te mooy yonent bi saa saa lu toll noonu ñeent yoon lool mooy saa trente nag la ko ci yahut bi daal di woon jox ci orge ci pepp yeneen tubaab yi saa saam daal di koy bàyyee mbubb ko ngam ba bés ba nga xam ne moom lañ waxante woon bu jotee mu jël ko waay sauf que balaa bés boobu di jot yeneen tubaab yi saa saam àpp bañ joxoon génn na àddina kon noonu la ko al imaamu al Buxaari rahimahullahu ta'ala solo bi kanta al imaamu Muslim Abul Husayn moom wax naa la moom ay ishtara la doon wax moom riwaayaan di ishtara te moom day dajale riwaay yëpp waaw moom da koo moom mu ngi ko di imaam Muslim kitaabul musaaqa baabu rahni wa jawaazihi fil hadari kas-safar mu ne haddasanaa Yahyaa ibnu Yahyaa wa Abuu Bakr ibnu Abii Shayba wa Muhammad ibnul Alaa mu ne haddasanaa al-imaamu Abul Husayn Muslim ibnul Hajjaaj mu ne nettali nañu Yahyaa ibnu Yahyaa di sëriñam Yahyaa ibnu Yahyaa ibnu Bakr ibnu Abdirrahmaan at-Tamimiyu muy Abu Zakariya Rayhanatu Naysabur rahimahullahu ta'ala waaye Abu Bakr ak sama beneen sëriñ Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba di Ibrahim ibn Uthman al-Kufiyu rahimahullahu ta'ala wa Muhammad ibn al-Ala ak sama beneen ñetteelu sëriñ di Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamdani al-Kufi sëriñu waa kutubu sitta wal-lafzu li Yahya mu ne kanta kat bi ma indi sama sëriñ bi ma njëkk a tudd li Yahya ibn Yahya at-Tamimi rayhanatu Naysabur rahimahullah moom ay kii la ay kaddoom laa ni mu ne qaala Yahya mu ne Yahya nee na akhbarana xabaar nañu wa qaala al-akharani moom loolu la utilisé comme ay kaddu wa qaala al-akharani ñeneen ñaar ñi des Abu Bakr ibn Abi Shayba ak Muhammad ibn al-Ala rahmatullah alayhima ñoom dañ ne haddathana voilà kële axbaranaa la wax kii ne axbaranaa mooy xabaar nañu haddasanaa mooy nettali nañu kan Abu Muawiya di Muhammad ibn Xaazim at-Tamimi as-Sa'di ah, ad-Dariir al-Kuufi rahimahullahu ta'aala an al-A'mash gis nañ ko sax an Ibraahiim mooy an-Naxa'i gis nañ ko sax an al-Asadi gis nañ ko sax an Aysha radiyallahu ta'aala anhaa gis nañ ko sax annahaa qaalat ishtara rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam min yahudiyyin ta'aaman bi nasii'atin fa a'taahu dir'an lahu rahna mu ne ishtara jënd na rasuulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam min yahudiyyin ci ab yahuud ab juif ta'aaman ñam bi nasii'a mooy dama koy jënd ne du ma fay léegi voilà loolu mooy bay on nasiya waaw waaw damay jënd léegi mais li may fay c'est pour mais loolu yonent bay saa saa waxoon na il faut mu nekk ci ajalin maalum moo tax mu wax fële ci yeneen riwaay yi mu ne daa nekk ci loo xamante ne ni nag ci délai boo xam ne bu ñu xam na waaw moo imam Muslim eh, dafa tegale xadiis yi xadiis 1603 mooy 1603 am na boo xamante ne nii da ko indi mu jaar Ishaq ibn Ibrahim muy al-Hanzali ibn Rahwiya rahimahullah mu jëla ko mu ne akhbarana al-Makhzumi ah, mu ne haddathana Abdul Wahid ibn Ziyad an al-A'mash mu ne qaala zakara zakarna ar-rahna fii fi salmi inda Ibrahim an-Nakha'i fa qaala haddathana al-Aswad ibn Yazid an Aysata anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ashtara ishtara min yahudiyyin ta'aman ila ajalin wa rahanahu dir'an lahu min hadid voilà mooy loolu il faut mu nekk ila ajalin ma'lum waaw moo tax mu ne woon képp ku def man aslafa falyuslif na na noo ko def waaye ci qadrin maalum lu ñu xam waaye ilaa ajalin maalum waaw mooy il faut ñu xam délai bi ñu xam ne temps yow jamono sàngam ngay fay yonent way sar sam nag loolu la mooy mooy mbir mi mën ngaa ñëw ne ah man moom euh, man naa jënd de mais nag yoruma njëg gi léegi waaw ndax façon njaay yi bon loolu taxuñoo jóg njaay moo xam ne da joxe njëg gi léegi waaye jox la li ngay jënd am boo xamante ni yow da ngay joxe njëg gi te lañ lay jaay ñëwagul voilà loolu it mën na nekk loo xamante ne da ngay joxe moom bu ñëwee mu jox la ak loo xamante ne moom moo lay jox après yow bu jamono jotee boo xam ne day leer tamit nga jox ko waaw yooyu yëpp mën a nekk ci njaay voilà moo tax yonent bay saab saab nag fii li mu def moom mooy li ñu mujjee wax ñi nga xam ne mooy da ngay eh, da jox après yow bu dele ba ngeen wax comme nga ne ko bu bu bu euh, ñu ngi lan euh, rajab voilà si le 20 rajab insha allah wala le 26 rajab wala le le le 30 rajab wala le 29 rajab insha allah dinaa la fay voilà léegi nag nga jox ma affaire bi mu ngi noonu loolu mu jaay la voilà léegi nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon mu ne dafa jënd min yahudiyin ta'aman bi nasiya voilà nasiya mooy loo xam ne du léegi voilà wala riban nasiya <laughs> ribal fadl ribal nasiya voilà koo xam da nga am délai bi moom nag la rib bi fi riba bi duggee ci nasiya mooy waaw yow nga ñëw ba ci délai ba mënoo fay waa ji na la ah wala waa ji proposé ko waa ji na ko zidni fil ajali wa zidka fil ajri ah waaw yéen waaw comme que man ko léegi da nga may yokkal bi ma yokkal la loolu yëpp baaxul voilà <laughs> waaw. <laughs> wala waa ji ne ah déet <laughs> nag bu ma la bàyyi noonu dafa nga yokk quoi waaw mais bii yonent trois cent dina ah, yahud bi mooy ci jamono joo xam ne du xam la mooy du léegi mais ci kanam la ilaa ajal fa a'taahu mu jox yahudi bi mais léegi lan la koy jox ah comme diir dir diran lahu ruwa jox ko li nga xamante ne mooy diran mooy loo xamante ne nii ab ab ab mbubu koŋ la loo xamante ne moom la ko jox ngir mën a bi jox ko ñam léegi hadis bii nii eh, eh, eh, nga ne ma moo ana ban lëkkaale donc la am ak suñu ginnaaw biñ gisee taxrij wax nañ la imaamul Buxaari yi nii rahimahullah moom moo ko soloo na le ak sëriñam al imaamu Ahmad Kene mooy bi muy génn àddina la te ba mu génnee àddina mbir mi fa la ko fekk te imaam Ahmad tamit moom noonu la ko solo mu ne haddathana Yazid mu Yazid ibn Harun ibn Zazi Abu Khalid <laughs> rahimahullah ñii ne waasiti la ñii ne mukk ba leen li ngeen di wax moom Buxaari yi la woon al asl <laughs> qaala mu ne axbarana Sufyaan gi ñu nobbe mooy Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri an al-A'mash gis nañ ko sànq Ibraahiima gis nañ ko sànq an al-Aswad gis nañ ko sànq an Aysata radiyallahu anha qaalat tuwuffiya rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa dir'uhu marhuunatun bi thalaathiina saa'an min sha'iir imaamu Ahmad rahmatullahi alayhi musnadu siddiqatu wala musnadu siddiqati Aysata bint siddiqi radiyallahu anhuma noonu la ko indee moom al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi ala al jamii kon hadis baa ngi nii léegi hadis bii ban lëkkaale la am mooy xoola yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak taqat baabu fadlil juu' wa xushuunatil aysh wal iqtisaari ala al qalili min al ma'kuli wal mashrubi wal malbus xam nga yeneen may sa sam yoru woon kon lu ne kañ saa su ne waaw ba bi muy génn mu joxe woon mu tayle woon li nga xam ne mooy mbubbu koŋam ngir ñu jox ko dund bu jamono jotee boo xam ne boo xam la boo ko jox muy yahuudi bi mu daal di koy jox kon kooku yaakaar nga ne kooku dund gi lan la ci amoon moom yonent bi alayhi salaam maa ngi wali dunya comme la waxoon saaba yi keroog man lan la amal sama addina mi lu dul rek raw tamasali raakib añu war boo xamante ne daa ñëw rek di kerlu ci suufu benn garab après mu jóg bàyyi fa garab dane man noonu laa mel moo tax yoor woon ay bagage yi addina yi mukk waaw Allahu akbar wax nañ ko fi waxati ko fi mooy am na nit ñoo xam buñ jàppee ne nit ku ñëwee nii dañ naan mii mbirum baax na kii nii la kaa ñëw commencé nag di di di di di spéculer ci loo xamante ne xamuñu ci dara waaw loolu tekkiwul dara yeneen ci yu saat saam nii sangum mi def yi mu ngi nii ñu muy génn àddina bu bu koŋam bi newul ci moom da koo jox ab yahud bu sax ab jullit ah, ab yahud waaw loolu yi ñu ngi jàng ne jëflanteeg waa ahlul kitab mën naa nekk waaw bu ñu amee ay relation yu baax ak ñoom ñi nga xam ne duñ ñu xare yéen du ñu leen xeex ci diine comme ni ko suuratul mumtahana bi leerale waaw laa yuqa ya la laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyaarikum voilà ñooñu ñëpp ak ñam fa lim loolu lépp borom bi terewu leen ngeen di am ay relation ay ay ay ay ay nekk goo xam ne gu rafet la ak ñu mel noonu ba yonent way sa sam yahuudu Madina yi gis nga ñu bari da leen woon mais loolu loolu la ma la doon wax ne la bul yaakaar ne yahuud yëpp a fa jóge woon déedéet mooy ay quartier la woon ñenn ñi dañoo quartier yi ñu leen woon mais ne dëkkuñu woon ci quartier ñu non ñu ngi dëkkoon fi yonent bay saa sam dëkk ñeneen ñu dëkk feneen ñu tas kon rek ngay amee ñu ne voilà oh ñu ne fii ci Guédiawaye am na benn quartier boo xam ne fa lañ gën a xamee joolaay yi nga xam ne ñoo jóge Casamance est-ce que ça veut dire que yëpp joolaay yi jóge Casamance Guédiawaye ni nay tol tol tol yëpp foofu kese lañ dëkk non fa nekk lañ ciy waaw ñu ne ah waaye xoolal bawol bawol yi fii ñu ne quartier bee ne ah ci Pikine mais mooy quartier Bawol Bawol est-ce que ça veut dire que képp kuy Bawol Bawol rek yow foofu nga dëkk am na Bawol Bawol yoo xam ne ci côté mairie bi lañ dëkk mairie Pikine ñeneen dëkk feneen ñeneen dëkk feneen ñeneen dëkk feneen même bu dee am na quartier bu ñu leen xame wala ay quartier yu ñu leen xame loolu képp la woon ci yahuud yi waaw moo tax bañ leen di exilé waa Banu Nadir Banu Qaynuqa ak Banu Qurayza tekkiwul na yahuud yépp dem lu <laughs> ko am na ñoo xam ne seen yoon lawu ci woon ànduñu woon ak seen gaaya ci trahison dañ doon def waaw bokkuñu woon ak ñoom ay yooyu waaw ñooñu dañ faa desoon te li koy wane mooy kii nii yonent bay sasam dafa ñëw jox ko <laughs> eh, eh, mbubb ko am <laughs> te moom yowul la woon génn àddina bi muy génn àddina mu ngi mu ngi mu ngi mbubb ko yonent bay sasam ndax yonent bay sasam ñëwagul woon lañ waxante woon delloo ko ñam bam ko joxoon muy trente cent fanweeri saa ci li nga xam ne mooy ñam Allah kon jëflante boo rafet entre ñi nga xamante ne jullit ñi ak ñi nga xam ne dañuy jullit dafa man a nekk ba tamit dañ ciy jàng ne yenn relation commerciale yi man na ko amal ñoom waaw waaw pièce biñ doon utiliser temps yonent bay saa a mi na dirham wa dinar fan la doon jóge mais loolu du jullit ñee ko doon defara ah, ah non non te dañ ko doon utiliser waaw ay ñam di jóge feneen yeneen i réew di ñëw waaw ay façon yére yoo xam ne dañ naan la Ah, burda la boo xam ne saxuliya te yaman lañ ko jële waaw burdatu saxuliya bu jógee yaman bii nangam ah eh, nangam yooyu da nga am waaw moo tax gisoon nañ ci qissatu Ka'b ibn Malik bu gudd bi boo fàttale ko ci Riyaad fii baabu tawba ah radiyallahu anhu ba mu ne ba ma bañ ma am ba ma yonent saa saa waxee jullit bu ñu wax ak man bu ñu jëflanteeg man. nee bi may dox noonu bi affaire yi méttee rek fa min anbati sham waaw yabi'u ta'aman waaw ci noonu rek ma dajeeg euh, ci marché bi am benn yahud benn kii bokk nabatin waaw al anbat min anbati sham dëkk fële ca Jordanie yooyu ci nabatin yi waaw doon jaay ñam foofu te kooku nekkuloon di laaj naan man naan naan man lii laa Ka'b ibn Malik kan moo may nit ñi waxuñoo moom mais di ma joxoñ ba mu ñëw ci man del jox ma ak lettre boo xam ne kàccooru euh, satellite u arabe yi nekkoon fële ñoo ko jox naan ko dégg naa ne am na saaxiba xat jafaat que ne sa mbokk mi kat mooy yonent lay sa sab lay wax mi ngay àndal euh, da dalaa jëflante yow jëflante gu jaarul yoon gu mitti léegi nag ñëwal fii boo ñëwee dinañ la dimbali dinañ la yor di nga fi am de des bonnes conditions taxawoon nañ ci kii nga xamante ne mooy sonnante et trébuchante yi nga xam ne moom la ko faar yi di di génn jullit yi nga xam ne réew ma ñu nekk te réewum jullit ma ñoo fa def loo xam ne war nañu tanzir leen wala yari l'islam dal seen kaw ñu leen naan ñëw leen di leen proposer ay asile politique ak yu mel noonu wala droit d'asile wal iyaazu billah sa mu na ma jël kayit ga daal di ñëw ci ak tannuur waaw ca fourneau ba mu bax mu muy muy muy lakk muy takk ma daal di ko ciy dugal waaw kon mooy ñoom dañ doon ñëw di jaay ñam biir Medina taw ko ñu leen non non non non non yéen yéeféer ngeen déedéet mu ngi noonu kon loolu jëflante des transactions ay jëflante ci wàllu njëndakum njaay wala ci woowu yëpp mën naa nekk ci ñoo xamante ne nii ay am ngeen relation yu baax ak ñoom ci même bu dee ne bokk ngeen diine moo tax yeneen trois cent cent doxalanteeg ñoom ñii nii Eh, man am naa benn laaj ah. <laughs> ma ne la ban laaj nga ne mais attends mais yonent bi alayhi salaam mën naa xam xikma bi nekk ci mu doxalanteeg yahud bi te pourtant mais saxaaba am na ñoo xamante ne ay jaaykatu ñam la ñoon ñoo xamante ne yoroon nañu alal amoon nañ borom alal lañ woon lu tax demul ci ñoom forme mu bàyyi fi ñoom ñëpp dem ci yahud boo xamante ne nii moom moom lay jox mbub bu ko am ngir mu jox ko ñam quand boo xam ne moom lay dundale njabootam salaasina sa'an trente cent fanweeri cent ci or ah man de loolu ñu ne la loolu ay tontu yi mën na ci am waaw mooy que ne benn da def ngir wane lii lu mën a nekk la waaw. ngir wan jullit ñi ndax li muy moom jëfam mooy sharia waxam mooy sharia waaw moom alayhi salaatu wassalaam wane loolu ngir jullit ñi xam ne jëflanteeg ñoo xam ne du ñuy jullit waaye am ngeen ak ñoom jàmm ci wàllu jënd ak njaay ak loo xam ne sax ci ñam la jëm waaye mu nekk ñam bu dagan loolu mën naa nekk waaye nga jël loo xam ne arme la ndax boobu ko arme la nga ñëw jox ko ak yahud waaw moo tax ñenn ñi naan loolu dañ ciy jàngale ay noon yoo xam ne ay yéeru réew yoo xam ne duñu réewu jullit réewu jullit bi bu dee moom day nekk di defar ay arme man na ko jaay yenn réewu jullit yi nga xamante ne nekk réewu yéefar yi nga xam ne ñoom bu ñu xarit ñoom waaw comme instant bi bu doon réewu jullit yi waaye loolu septembre léegi sori na léegi léegi ñun ñun tey ñooy jëndi xoolal suñu peuple yi les pays musulmans ñoom ñooy doxal l'industrie de l'armement des pays occidentaux wal iyaazu billah waaw l'Arabie saoudite l'Égypte li ñàngam mooy ñi ko mën Chine ay le Sénégal ñun ñëpp ñun moom dañ ci ci kaw leb lañ koy teg pire suñu géej géej suñu lépp ñu yóbbu ko waaw ba pare ne gars yi waru ngeen a jël mbëkk mi quoi waaw lébu bi nga xamante ne ala mbëkkam lébu waaw caare yi la doon dem waa ci géej bu demee fu soriwul indi yaboy yu baax jën yu baax man kee jaay amul ci lu ne léegi loolu lépp mënatu koo am ndax yéen a baraadi géej gi jaay ko waa Union européenne ñu ñëw yàq lépp ak chinois yi coréens yi yu mel noonu léegi nag nga ne waa ji yow yow sa moyen de travail amatoo ci possibilité mënatoo ko ndax ak bi ñu fiy sottiwaale mu ray jën yi kii yëpp mënatu ko ba pare nga ne ko mais nag doo uti dëng bu baax feneen dañoo wéradi wala lañ noonu dal waaw ba pare naan on va contenir tubaab yi naan leen di leen jox ay milliards ay millions ngir ngeen contenir l'immigration clandestine yéen a day les premiers clandestins yéen suñu kër yéen suñu njiit yi wal iyaazu billah waaw ndax ñoom ñoo tax affaire yooyu am wal iyaazu billah li nga xam ne mooy suñu ndox mi waaw seen seen yi nekk ci désert yi di faatu waaw nekk ci géej gi di faatu waaw nga xam ne la Méditerranée devient un un un cimetière ciel ouvert waaw wala à l'eau <laughs> bordée d'eau voilà wal iyaazu billah wal nekk cimetière ab armère bu mag géej gi wal iyaazu léegi kon wone ne loolu mën naa nekk mooy ñoo xamante ni nii am ngeen ak ñoom jàmm te duñ leen xeex sinon xelluwul ngay jox ñoo xam dañ lay xeex yow ci l'islam ci boppam jamonoy fitna day tere ñuy jaay arme waaw ngir bañ fitna ji yëkkatiku waaw kon mooy le fait mu jël loo xam ne mbiru arme la mooy mbubb ko am jox ko ak yahuud yi loolu am ñu ne loolu day wane ne jaayu yéefir arme bu dee ne du loo xam ne moom lay retourner contre yow te nekkul sam noonu loolu mën nañ ko jànge fii waaye premièrement kon yow sa réponse bi insha allah benn mooy que insha allah amaana yonent waaye saa saa danoon wane ne kon jëflanteeg ñu mel nii mën naa nekk benn beneen mën na nekk ne commerçant yooyu ngay wax ci jullit ñi amaana jamono jooju ah, yembul woon mbir yi yembul woon te ñoom waaw que yawut bi moom moo yembale woon mooy mbir mi ca moom moom moo amoon loolu mu dem loolu man a nekk la waaw ndax biiru aris gaaye ko moom benn yahudi yi moo ko moomoon ah waaw teen bi nga xam ne moo doon baax di may ndox na la neex Medina benn juif ko moomoon ba jullit ñi yonent trois cent cent door a gàddaay waaw ku bëgg mu ndox mu neex ci yahut bi ngay dem mu yëkkati prix rek ndax moo yoroon le monopole ba ni ko Seydina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahiimu rahmaan li daal di jënde kon ñu ne la possibilité boobu it mën na am mooy moo amoon monopole bi ci jamono jooju en tout cas jamono ji ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam soxlaa fekk ñeneen ñi jeexal comme ni nga xam ne commerçant yi léeg-léeg nga soxla benn marchandise foo dem ñoo xam ne dañ ko doon am benn mais di ñëw foo dem ñu ne la amul foo dem ñu ne la amul ba nga dem kenn nag ñu ne la ah kii moo ko am loolu possibilité ne yahud bi moo ci defe woon même bu nee ne loolu dina xaw a tumuranke surtout jamono jooju waaye boo loolu euh, dañ naan la loolu lu mën a nekk la pour tontu sa laaj bi beneen loo xamante ne mooy possibilité bu am mooy amaana yonent bay saasam dafa doxale ci yahuud yi bi bàyyi jullit ñi ne nga xam ne ay jaaykat lañ wala ñoo xam ne man nañoo am lu ñu ko lu ñu ko lu ñu ko euh, lebal ngir bañ jullit boobu xam nga ñoom yore traité à sàmm lu mu mën a bëgg gaa yi ko bàyyi nañ koog yow waaw <laughs> waaw léegi keroog ñu ngi gàddaay si waa ahlul Madina yaa ne ne ne kii yore traité à sàmm ñëw pàcc boobu nga xamante ne nii jirim yi ñoo ko moomoon ñaari jirim léegi yore traité à sàmm dajaloo waaña ko moom ak seeni mbokk ak seen tuteur yeeg yooyu. ne leen yaa banu najjaar saaminuuni haa'itakum saaminuuni haa'itakum yéen waa banu najjaar comme que gëléem gi fii la yës ndax keroog ku jege gëléem gi naan yonent way saasaam fii ci quartier yi mu jaar tuñ tudd leen ci jotaay bi ñu génn waaw ay banu Amr ibn Awf waa banu Salim ibn Awf waa banu Bayaada jàll waa banu Haritha di jàll ak yooyu ba ni ñuy agsee waa banu Adi ibn Najjar ku mu dajal ñu naan ko yore tray sa sam dalal fii mu ne xallu sabilaha fa innaha ma'mura bàyyi leen yoonu gëléen gi ndax moom ci ndigal la nekk ba mu mu ne kon fii mooy bërëb bi waaye suuf ko mirbadan li tamr fu ñu doon def di fa weer ay tàndarma la waaw am ñu ne mirbadan lil ghanam ngir ay ay ay juro faroon ne waaye li tamr loolu mooy gine dëgër tàndarma lañ faroon weer mais parce boobu daa am ñaari gone yu ko moomoon te ñooñ ay ay mineur woon yonent way sa saam nag wax ak seeni kilifa ne yaa banu najjar saaminuni haytakum waaw yéen waa banu najjar maa ngi leen di ñaan man rasulullah sallallahu alayhi wasallam leen ma sam seen pàcc bi waay waaw waaw tuddeeru ko ne ah bon borom xam-xam nag wuute nañ kan la wala ak Asad ibn Zurara la wala nangam ak nangam Seyna Abu Ayyub la ak ah ñeneen yooyu tax ñoo jóg <laughs> yaa way <laughs> waaw mu ne leen ku ci nekk ne non non yonent may saa saam dinañ ko dinañ leen gërëm loo dinañ leen jox lu toll ni pacte bi li ñuy jar mais yow jëlal mu ne bokkuma rek <laughs> illaa lu dul mu jël ko waaw lu dul mu jënd ko waaw kon mooy saaba yi ñoom lu yonent may saa lu ñu xam ne yonent may saa saam bëgg na ko ñu maxoo ko waaw loolu mën na nekk ne yeneen trois cent saabu dafa jëfloon teewul ak ñoom lool ngir bañ ñu def loolu waaw tamoos <laughs> ñàkkul woon ne yëgoon na ne ah, ab appam jege na waaw te alal joo xamante ne yeneen trois cent muy mbubu ko ngam am koo xam ne da koo bàyyi woon ci loxo jullit yenn ci jullit ñi yeneen trois cent àddina fekk mu yor ko ndax da koo waroon a fay après. yeneen tubaab saa saa bañ yooyu yëpp ak nit ko ba mu koy soxla sax mu ne ko bàyyi naa ko ak yow yeneen tubaab saa saa doonu loolu utiliser yooyu de waaw te xanaa xamoo ne loolu daa bokk ci yi nga xam ne prérogative la yu ko borom bi may ay mbir la yoo xamante ne bu ko borom bi defal la ne yonent bay saa saa masu koo jëfandikoo mooy bépp jullit bu yàlla bind laa wax boo bëggoon dara yonent boo amoon dara am am am waaw yonent bay saa saa bëgg la nga yor day xaram ci saa muy defati ci sa loxo waaw waaw day xaram ci sa bu ko bëggee bëgg koo yor day xaram ci kookee kooku du ko yor ndax annabiyyu awla waaw moo gën a yey waaw way ngëm yàlla yi ci seen bopp waaw allahu akbar wallah moo gën a yey de <laughs> kon loolu lu am solo la mais yonent waaye saa saa moom masula doxe loolu quoi waaw waaw masula doxe loolu waaw masula doxe affaire boobu le masu ko doxe kon loolu mën na nekk ne looloo tax yonent waaye saa saa bañoon bu ko jëflantee kenn ci ñoom non non non yonent yow itam léer yow kay bàyyi nañ koog yow waaw waaw waaw mu bàyyi koog noonu waaw waaw mu ngi noonu loolu sa tontu la lu mën a nekk wallahu nag alam taala alam waaye hadith lañ ci jàng ne possibilité lépp ci ki nga xam ne am na yaakaar ne man na fay waaw ki am moo tax Sayyidatu Maymuna doon def loolu parce na ne man damaa dégg Yonent bi alayhi salaam ah doon wax naan képp koo xam ne daa leb ah ba pare am yéenay fay. kooku borom bi dina ko jàppale ngir mu fay waaw akbar <laughs> waaw moom waaye nag képp koo xamante ne nii dafa jël ay mbir waaw akbar <laughs> di leb ba bare am yéenay luubal kooku nag moom contraire bi lay waaw akbar waaw kon mooy leb dañ ciy gisa leb ki nga xam ne yaakaar na ne eh, moom de Euh, euh, euh, yéene këne day fay kooku borom bi da koy barkeel te loolu yonent bi alayhi salaam loolu loolee lañu la def fii mook yahuudi bi naa xoot ba ndeysaan Allah Allah Allah Allah hmm? barki loolu lépp dañ koy jànge ci xadiis bi wa dir'uhu marhuna inda yahudi waaw fi thalathina saa huwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xam nga ne kon kii yorul woon la gàññel comme niñ ko waxe sànk waaw dir'u boobu nag nan la mujje al imam ishaq ibn rahawi bi yonent way saatam génnaa dina mais c'est quoi l'histoire du dir'a loolu al imam Ishaq ibn Rahawi mi ci tàlla yi ñu doon tudd dafa wax ci musnadam jële solo dafa solo ndax bind na musnad comme xaritam bi imam Ahmad rahimahullah xarit boo xam ne ci Abu Amr Amir ash Abu Amr xaritu Seydina Ibrahim an-Nakha'i mi doon gis ci moom la mu ne Seydina Abu Bakar bi mu nee xalifa iftakka dir'a wa sallamaha li Ali ibn Abi Talib mooy iftakka dir'a mooy moo joxe la yonent way saa saa waroon a joxe ngir mën a récupérer dir'a bi Seydina Abu Bakar bi nee xalifa da koo def joxaat yahuudi ba trente cent yoo yële ci ñam récupérer dir'a mu bu ko yonent bi saa saa jox ko Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu <laughs> waaw Allah kon mi mu noonee qaala al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala